di xajjatu tamaami wala xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ne woon ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi l aam ci dixième année bi ginnaaw gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi makka ba léegi ñu ngi makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon safa ak marwa ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ as-Safa wal Marwa muy li nga xamante ne ni ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallama defee tawaafam tawaaful quduum te bu ñu fàtte ne ñu ngi ci ñeenteelu fan bi min shahri dhil hijja ba léegi ñu ngi ci quatrième jour ci mois dul xijja fi nga xamante nii <coughs> moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu agsee makkatal mukarrama ginnaaw bi mu jógee ci Tuwa ginnaaw bi defee tawaafam moom alayhi salaatu wassalaam comme niñu ko gisewoon ci xadiisu seyyidina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhuma kene dafa dem ci maqaamu ibrahim di seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam mu daldi fay julli li nga xam ne mooy rakaatay tawaaf les deux unités de prière du tawaaf de la du circumambula circumambulatoire c'est ça que <laughs> noonu ngeen koy waxee <laughs> circumambulatoire mu def loolu <clears throat> dem julli fa ñaari rakka rakka bu njëkk bi mu tari ci qul ya ayyuhal kaafiruun rakka bi ci tegu muy deuxième bi mu tur mu tari ci qul huwa allahu ahad ginnaaw loolu mu dellu fi nga xamante ne fa la pierre noire nekk muy ar xajarul aswad daldi koy fóonaat nuyuwaat ko ginnaaw gi mu génn ci bunt ba nga xam ne moo jëm safa ak marwa mu daldi ñëw ci safa daldi yéeg ba ci kaw muy pët montagne su ndaw le mont de safa mu yéeg ci ba jàmmaarloo xibla bi waxadallah waxadallah mu daldi kennal buur yàlla waaw wa kabbara mu màggal ko wa qaala mu ne laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alxamd wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allahu waxdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdah al ahzaaba wahda wax ko ñetti yoon ginnaaw gi mu daldi ñaan bayna daalika diggante ñetti yooyu mu ñaan summa nazala ilal marwa ginnaaw gi mu jóge fa dem marwa waaye bi muy wàcc dafa wàcc safa bi tànk yi sampoo ci biir xur wi mu waaxu waaxu bu gaaw ba na muy àggee ca marwa li ci des mu dox yéegaat ci marwa mu yéeg ci marwa def ci kaw marwa comme ni mu def ci kaw safa wax li ñu wax sànq bi mu paree mu daldi ciy teg ne law an istaqbaltu min amri bart lam asuqil hadiya wa ja'altuha umra faman kaana minkum laysa ma'ahu hadyun falyaxil walyaj'alha umra aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu paree ci set tuur yi diggante Safa ak Marwa waxoon nañ la jóge Safa dem Marwa mooy un de Marwa jóge waan jóge Marwa ñëw Safa di deux bam paree tàmbalee safaa jeexale marwa mu ne law an istaqbaltu min amri mastadbart bu démb doon tey lam asuqil hadi konoonte kon duma conduire sama hadi yi duma kondi fii waja'altuha umra ma def ko umra kon nag faman kaana minkum laysa ma'ahu hadyun falyaxil walyaj'alha umra mu ne képp koo xam ne indi nga fi <coughs> indiwoo fi ay gàtt wala gëléem wala nag yoo xam ne yoo wara a loj la yónni ngir kaaba gi pareel ci sa sa aj ga def ko umra te nga li la daganoon yépp ban nga koo def li la xaraamoon yëpp mën nga koo def léegi yi nga xam ne moom lañuy tere ak armal waaw Seydina Suraaqa jóg ne ko waa lii nii moom nga digal nii ah mbaa su ngir suñu at mi kese la mu ne ko déedéet daxalatil umratu fil xajji daxalatil umratu fil xajji laa balli abadin abad ñoo ko déedéet umra dugg na ci biir ak umra dugg na ci biir aj li am ba des rek waaw <laughs> waaw euh, nit mën na ne malgré li ñu waxoon keroog ne xanafiya yi ak ñi nga xam ne dañu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn kii la benn sew sew la ah. <laughs> yooyu am solo la <laughs> eh, eh, jataay bii weesu fàttali woon nañ bi ñuy gis masala yi façon ñaari ñetti ñetti façon aj yi ban moo gën ba xanafiya yi ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhi ne xiraan a gën parce que yonent mi alayhi salaatu moom la def Hanbali yi ne tamattu a gën parce que du du du xemmeem di jóge ci lu ñu gën di dem ci loo xam ne lu gën bokk di xemmeem di jóge ci lu gën di dem ci loo xam ne dañ koo gën daa fekk ne kon lam bëggoon a def moo gën lam ne woon bu doon démb doon tey ma def ko Hanafiya yi rahmatullah yi ak ñi ñoom ne loolu da leen ko waxoon uniquement ngir dalal seen xel <coughs> mais buur yàlla lam ko tànnal moo si yónni malaaka mu ne ko salli fi hadihi fi hada al waadi al mubaarak waqul umratan fi xajja waay waaye xam ngeen ne loolu moo gën fopp buur yàlla yónni ko malaaka mu ñëw wax yu ko ko wax ko loolu <laughs> ba muy ba muy commencé armal waaye xam ngeen ne looloo gën malgré wax jooju nit mën na ne mais n'est-ce pas parce que xadiis euh, bi law hein law an istaqbaltu min amri mastadbart ay way aka bu ma bu ma bu ma jublu woon ci sama mbir de li ma wan li ma wan gannaaw mooy li ma wan gannaaw bu doon ne mën naa ko rattraper ba mu nekkaat tey ma war koo defaat kononte kon dinaa def lu wuteeg li ma defoon nga ne mais man xadiis bi ak beneen xadis daf ma indi lënt lënt nan lañ koy boolee ñu ne la ban xadis mais parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax xadis boobu tuddoon nga ko fi yàgg nga fi tudd mais tudd nga ko fi yàggul je ne sais plus à quelle occasion xamatuma lu taxoon nga ko doon wax waaye xama tuddoon nga ko ba ngay wax nag maa ngi jàpp parce que bon sans euh, flagour aucune quoi nekkuma fi di. wane sama bopp waaw mais li ngay wax yépp maa ngi lay déglu te maa ngi jàpp waaw dëgg la nag léeg-léeg nga laaj question du ma ko xam ma fàtte ko waaye bii am na daal loo doon wax kanta lan loo taxoon nga wax xadis boobu en tout cas waxoon nga ko fi mala waaw léegi bi mooy ban xadis nga nag noonu imaamu muslim rahmatullah alayhi dafa solo mu ne <laughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam dane al mooy mi naan al mu'minul qawi xayrun xayrun min al mu'min ad da'if wala al muslimul qawi al mu'minul qawi xayrun min al mu'min ad da'if wa fi kullin xayr ihris ihris ala ma yanfa'uk wa tawakkal ala Allah wa la ta'jaz wa in faatatka shay'un fala taqul law fa'altu kadha lama kaana kadha wa kadha ainsi de suite fa inna law taftaxu amal ash aji ngëm ji nga xam ne dafa am doole aji ngëm ji nga xam ne du doole physique kese waaye doole ku quwaay imaan surtout waaw force su gëm yàlla nga xam ne même amaamal jibaal du sede waaw bu ñu ko yeneen luñ ko mën a yen ngir mu ba diine mu bañ waaw lu ñu gaa yi mooy ne amul dara lu ko mën a rëng-rëngi na malaaxida yeeg munaafiquun al kibaar zanadiqa yi wax lu ne def lu ne luy ware ne en fait xadiis sàngam wala alquran li muy wax fii euh, lii àddina dem na ba wan ne mbir mi wute naa ak loolu xam nga am na munaafiquun kibaar yoo xam ne ci loolu lañ dëkk ak seen mbokk yu minal kafaratil marada ci kuffaar yi ñoo xam ne ñoom léegi noonu la ñuy def wala ñu naan xam nga ne xadiis sàngam ñu ne la mu ngi ci sànq imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ngeen di yéen wér na xool leen rek lii lii ni mu wuteeg la réalité alors que kullu hada kadib li ñuy wax yépp ay nar la ci la mbaale nag ñi nga xam ne seen ngëm yàlla dese naa dëgër bañ indi leen ay dut ndax fi ñuy tàmbalee mooy alxuraan sunna la ñuy commencer ngir nga wa xam le ne sunna dëgëru waaw léegi boo jàppee ne sunna dëgëru ndax ñi ko indi dëgëruñu te tamit li ñuy wax dafa dafa contradictoire ak la réalité fu ñu fu ñu tegu mooy alxuraan ndax alxuraan bi ñu yor ñi indi sunna ñoo ñu ko indi ñoo ko toxale ñi toxal sunna ci yonent bi sallallahu alayhi ñoo toxal alxuraan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kay bu dee même personne yi lañ battre fi lañ lañ abattre ñu daanu te ñoo andi woon la ca des la gën a kawe <laughs> c'est logique nit kee ñëw rek ba abattre ne fii itam abattre nañ leen mu jeex mooy yooyu la ñuy dund muy lenn ci muy malaaxida yeeg yooyu bu sa ngëm dëgërul nag dañ lay baaje waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon wax aleykum bi sunnati wa sunnati al-xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin addu aleyha bin-nawaajiz ci xadiisu al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu ta'ala anhu te gisoon nañ ko yaataloon nañ ko te bopp moo taxoon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon wax ne aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna wa sunnati alxulafaa alraashidin almahdiyin maa ngi leen di dénk sunnaay sama xulafaa ñi nga xam ne ñoo ma fiy wutu waaw ñi nga xam ne buur yàlla dañoo jub buur yàllaa leen jubal waaw ba pare ñuy gi ñu gide leen jubal leen gide leen ñuy gindiwaati ah seydna abu bakar wa umara Usmaana wa Ali radiyallahu taala anil jamii mu ne gis nga sunna soosu addu alayha bin nawaajis na ngeen ko ŋànk ak seen bëñi biir yëga a biir a biir foofu ngeen koy dugal nga xam ne bala cee kenn am accès rek il faut mu jaar barrage barrière tuñ yi bëñ yi ci kanam ba ñi ci tegu ba ca derrière te loolu mooy àgg fa du yomb ak xat xataayu génnañ bala nga faa gis nga misaal mi yonent bi alei satu salaam joxe xataayu génnañ bala ngaa loqar ca la ca biir mu ne foofu ngeen koy ŋànk waaw ndax ku am lu coup lu précieux da nga koy da koy da bu baax waaw suñu réew yi suñu réew yu ñàkk yi gis nga ko ci commencé am dara yóbbu Suisse waaw bu ma nee suñu réew du Afrique rek de suñu avoiru pays musulman yi ñu ngi ci fii fii bunuuki Suisse wa fii bunuuki Ingilterra wa fii bu bu bunuuki New York wa Amerika ku ci am fortune bu xaw a nga placé ko waaw Suisse Genève foofu Genève c'est Suisse euh, euh, euh, Washington fële ca Paris muy neex muy Munich yooyu yépp ñu ñëw placer fa seeni affaire parce que lan dafa pressé te kat loolu du dara lu alalu jàmbur lu lu dul bokk alalu àddina parce jàpp nañ ne ci kaw suuf foofu mooy fi gën wóor fuñ mën a denc xaalis waaw mooy li ñu naan mooy seen prunelle de leurs yeux wal iyaadu billah laa ilaha illa laa ilaha illa wal iyaadu billah mooy gis nga ñoom niñ koy def alors que ku yor diine yow sa diine doo ko sàmm sa diine noo koy sàmme mooy dangay dem ci sanctuaire sanctuaire alquran sanctuaire sunna moom moo lay garantilal moo lay préserver say say jëf yu baax say diine bala nga koo ñàkk ndax lii tax nga ñàkk ko bari na li lay baaje boo boo boo sa du diine ah li lay baajee ka bare mooy li yonent ma lay saab saab waxoon ne jamono dina ñëw jaamu fi yàlla gëm yàlla dëgg-dëgg mu ngi mel ni ku ngëpp xal xam nga boo boo jëlee <clears throat> braise ay braise lañ koy wax ah charbon bu ñu tàngal lakk ko bam xonq cur nga ñëw téye ko sans sans sans sans protection nga téye ko sa loxo sa biir loxo nga nga nga ko pressé ko bu baax sa loxo bi téye dina la lakka lakk ba lakk sa der bi boo bàyyiwut kan moo am sax mu ñu téye loolu jaar ci sa diine noonu lay mel mooy dinañ la baaje fu ne comme nañ ko gisoon ba ñuy gis xadiis boobu yow nag bu la fekkee lenn mooy li wax sànq alxuraan ak sunnaa la mën a sufi mooy nga dellu ci sa boroom afaman yujibul mutarra idha daa waa yakshifu suu allah mooy allah ci buur yàlla képp nga mën a dellu nit ñi fekk na ngir nga mën a mucc bu dul lool rek gaay dees na la dinañ la waddal waaw walaw laa an sabbatnaak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam la suñu borom di wax lool kon ñi ci des ana ana ñoom ñoom ñoom ñoom kon waxi waxi noppi walaw laa am sabbat suñu boroom ne ko bu dul woon dañ laa dëgëral saxal la téel la suñu bopp wallahi bu dul woon lool konoon te kon doon nga jéng ci ñoom lu néew lu néew waaw te lu néew loolu nag mooy alak képp ku jéng ci ci ci kuffaar yi waaw waylun liman ilan nasaara maalu wala waylun liman ilan nasaara maalaa likay yanaala miknatan aw maalaa <laughs> j'espère que mu ngi xool <laughs> aaxiru zaman sëñ bu mag bi radiyallahu anhu lool la doon wax waylun xuru mbugal waylun toskare li man ñeel na képp koo xam ne ilan nasaaraam mooy ci ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ay chrétien lañ di bokkaale borom bi subhaanahu wa ñooñu nag nga boole athée ñépp ci lañ ñi gëmul yàlla mooy yow nga topp leen uniquement pour des intérêts yoo xamante ne nii yow intérêts yi àddina la yoo xam ne day day yàq sa diine waaw day yàq sa diine yow nga topp leen ngir am leen na moo xam ab ab liggéey wala ab ab place booy am fa walla wala ab wàccuwaay wala alal tax nga marchander sa dund sa sa sa diine waaw tax nga marchander sa diine yow nga mën a toog. boo xëyee doo julli de fajar a xawma kañ dara yàlla doo ko juy julli am benn kazab bu la ne wala kenn jaahil boo xam ne moom day jàpp ne boroom xam-xam la moom la foog boppam parce que ignorant bi gën a mooy ignorant bi nga xam ne moom xamul ne ignorant la mu jàpp ne xam na naan la bàyyil ba wàcc rek nga julli yépp kooku bu marchandewul diineem man la def waaw ah te man baa man man man baa nuuram bi dujaa fa sa yan dañu fa sa yan dam te képp koo xam ne yaa fekk ku ku saam marchandisum lëndëm waaw mais nag marchandisum lëndëm mi niñ ko saame moo rafet waaw gis nga ni gaa di def kado yi or ne ko wam taaru ñu def ci yu rafet yuy leret wallahi iblis noonu la def affaire yi wa la lahum ash-shaytaanu a'maalahum daf leen koo paketeel noonu mu rafet muy zahratul xayaati dunya tóor tóori taar taaru àddina bu jege gi nga fekk ku yor loolu mais mooy ci kaw a rafet rek mais ci biir bu doon soxna la yére yim sol ak gaz bi mu def ci kanamu yére mariage bi gisuñu xar kanam bi moo tax nga foog ne dafa rafet mooy mais boo dindee loolu fekk fa màggatam tongorong moo xam ne amatul sax ay bëñ féppam ràpp na loolu mooy ak dunya ad-daniya nga fekk nag koo xam ne noonu lañ ko paqueté mais lii mooy xaqiiqaam mooy gis nga idées yiñ la fiy wax yépp la démocratie la liberté d'expression la liberté de s'habiller comme on veut gis nga yooyu noonu ci biti nii boo sax xel gàttee te mu nga ne waa yow lii dafa rafet lii ñépp ci lii c'est pour c'est fait pour l'humanité mais gis nga boo boo boo ko wuññee ba dindi ko ab sër lañ ci teg mooy niñ la koy présenter day rafet waaye bala ngaa xam ne mbir mi du dëgg te moo ñaaw mooy ña la koy jàngal mbir mi bañ a dëppook seeni intérêt bu boobaa ñu gësam la fële sànni la te ñoo la doon gëmloo démb ne la c'est la démocratie mooy le modèle ultime waaw kam min ru'asa fil alam ñoo xam ne gaa yi tubaab yi war nañ leen ci yooyu waaw ñoo leen doon gëmloo yenn yi bañ dugg ci waaye ba mu naree yàq seeni intérêt nag ñu coup d'état leen wala ñu jëli leen fa taqal leen yoo xamante ne nii existé wul lu dul ci seenum xel waaye nag loolu mooy ñi nga xam ne dañuy bokk di ànd te yàlla taxul al axillaa waaw li suñu boroom wax ne yow may gis yow mal xiyaam ñoom ñenn ñi ci ñenn ñi ci lenn ay ay noon la ñuy doon ba mu des ñi ragal yàlla illa mu muttaqun al axillaa yow may ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqun nga fekk ko yoon marchandise yu tilim yooyu te salte ah nga jël sa leer waaw laqad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubin dikkal na leen bàyyeekoo fa yàlla nuur mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy leer wa kitaabun mubin ak téere ndax foofu nuur bi mën na nekk téere mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax manu la ne nuur laqad jaakum minallahi nuurun muy téere bi wa kitaabun ak téere nuur di tekki téere fii déedéet laqad jaakum dëgg-dëgg dikkal na leen minallahi bàyyee fa seen borom di borom bi subhaanahu wa ta'ala nuurun muy yonent bi sallallahu alayhi mooy nuur huwa nuuru mooy leer gi gi nga xam ne ku bëgg a jub fokk nga jaar fa mu nga niitlu ci waaw mooy làmpu yàlla bi nga xam ne moom la taal moom la fi teg ku bëgg jaar fu leer foog nga topp ciy tànkam ku ko fi bàyyi nag xamal jëmal foo xam anta fi dalalin mubin yaa ngi ci sànku te riir gu leer naññe gu kenn amul dut gu kenn du werante nga fekk ko sa leer googu nooy ame leeru alquran leeru sunna leeru tawxiid nga ñëw jaayi kook ay yu salte yi nga xamante ne nii maximum liñ lay garantir mooy soit au pouvoir ñu meet la au pouvoir pour durer boo xam ne xamoo ko ndax bés bu seen intérêt commencé kii ñu ñu bàyyi la nga wadd waaw man baa nuuram bittu jaafa sa yandamu ñi ko def ñépp wallahi qad nadimu ñi ko def ñépp nadimu gaa yi nga xam ne xoolal rek même ci monde musulman bi kese njiit yi ñu fa amoon nga xam ne ni ñu neexoo woon ak tubaab yi seetlu rek kuffaaru kuffaaru tubaab yi ah ñuy lu vraiment di mel ni gaa yi ay buur lañu vraiment ay buur gaa yi mel ni population bi seeni sujet lañ bés bañ gaa yi gisatul seen intérêt ci moom nan lañ def dañ leen a ñeen ñenn ñi ñii ci ay pax lañ leen rey lañ leen lañ mujj di làqatu ñu génn leen rey leen ñii nekk ci égu ñu rey waaw ñii nekk feneen seeni biir pale ñu fekk leen fa coup d'état leen te pourtant ñoo leen doon gëmloo ne mbir mi c'est la c'est la c'est lan le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple waxi caaxaan yooyu gis nga ci biti nii nga naan moo lii de rafet na alors que maa aqbah amul lu ko gën a yées amul lu ko gën ñaaw waaw frein bu rëy la bu tax monde musulman bi du dem fenn waaw ndax buur yàlla ku mel noonu du la dimbali waaw <laughs> alladina ñu nga xam ne in makkannahum fi ardi aqaamu salaa allah allah ñi nga xam ne bu ma leen jàppandalee ci kaw suuf seen dellu si li ñuy njëkk taxawal ah, mooy as-salaa julli loolu mooy njëkk a nekk priorité nationale priorité nationale ana naka ko foo nekk ci entreprise yi euh, euh, euh, magasin yi marché yi port yi ambassade yi fépp ana nan lañuy def ba bu julli jotee ku nekk mën a julli borom bi subhaanahu wa taala xam nga lool boo ko gaay ne vraiment ça il est moyen âge voilà grawul que je reste moyen âge mais euh, waaw mais <coughs> fekk defuñu ko duñu am tous te buur yàlla duñu dimbali waaw kon nag kufaar yi boo dëgërul ci sa ngëm noonu lañ lay def waaw dañ lay baaje <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ba mu ëpp doole al mu'minul qawiy mooy qawiyun fi imaanihi qawiyun fi tawhiidihi qawiyun fi thiqatihi bi rabbihi wa bi rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam da ngay dëgër ci gëm gi ngay wéetal sa borom ak gi nga ko gëm gëm gi gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais kóolute kam gi nga am ci borom bi subhaanahu wa taala kóolute gi nga am ci yàlla subhaanahu ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam al mu'minu al qawi waaw kooku xayrun moo gën mais itam ci force kese waaw xam nga jullit mooy loolu mooy li ëpp doole mooy euh, euh, euh, force spirituelle force spirituelle mais tamit force nii rek nga xam ne bu ñu soxlaa bu lislaam soxlaa loo xam ne kàtt na koy def comme jihad wala loo xam ne ab liggéey la boo xam ne dañ ko war a taxaw dañ ko war a def parce que chantier l'islam yi ñoo taxaw loolu ñi nga xam ne ñoo pare ci jullit ñi man koo def ñooñu ñëw gën ñi nga xam ne ñoom manuñu ko waaw al mu'minul qawi al mu'minul yi aji gëm ji nga xam ne dafa dëgër foor ci ngëm yàllaam xayrun moo gën minal mu'min da'if ci ki nga xam ne gëm na waaye dafa faible waaw moo tax ngëm yàlla li yonent ma lay saa saa wa zalika mooy dafa loolu mooy li gën a néew mooy lii xew dindiwoo ko sa loxo waxoo ci mettiwu la sa xol lii mooy li gën a faible parce que ki dindi lu yàqu ak loxoom kooku da koy dindi ba gaa yi kenn keneen du du du keneen waa jiy wax waxam bu dee am na effet c'est bien mais mën naa waxta du am effet mais comme que moom loolu la moo ko war ndax loolu la man moom loolu lay def alors que xam nga ne kooku moo ëpp kiy dindeeg loxoom moo ëpp doole que kiy dindeeg kiy wax kese. mais ki nga xam ne moom manula wax waaye nag mbir mi man xam na ne daal baaxul mu metti ko loolu nag mooy le minimum bu dee ne manoo lool mooy vraiment yow seetaatal sa sa identité ci ci bokk ci jullit ñi na seetaat sa bokk bu baax kon <clears throat> min al mu'min ad da'if aji ngëm yàlla bi nga xam ne dafa foor am kàttan ci côté boobu moo gën ki nga xam ne almuminu daif ki nga xam ne dafa feeb ah waaye yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wa fi kullin xayr allah allah wa fi kullin xayr ku nekk ci ñaar ñii ki nga xam ne moom ah ngëm yàlla moom dafa feebal dëgg la yii yépp dina ko xëcc walla yu bari ci yi nga fi wax nii da koy xëcc mais nag taxu koo doon yéeféer de taxu koo doon yéeféer mais vraiment marchandé la ndax tey bu ñu waxalee dëgg rek suñu réew yi presque ñun ñépp a marchandé suñu diine waxuma individuellement de mais dans l'ensemble mooy jënd nañu charia bi yàlla bi ak lan ak la laïcité waaw mooy dans l'ensemble lay wax mais est dafa tax ñu ne gaa yi dootuñuy jullit déedéet Sénégal réewum jullit la mu euh, euh, Tunisie réewum jullit la manuñu ne gaa yi ay yéefar lañ déedéet ay déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam nag loolu mooy dans dans le global ñi nga xam ne ñoom ñoo garde que ne malgré yi yépp ñun dara li ñu yàlla àtteloo la ñuy ne ñooñu vraiment nag ñoo féete kaw ñeneen ñi nag bu ñu waxalee dëgg rek nag. <laughs> waaw mais ñëleeg ñi ñëpp yonent bi alei saatu salaam nee na wa fii kullin xayra loolu mooy dans la globale mais individuellement comme yi ñu doon cinq tamit wa fii kullin xayra ku nekk yiw wa ngi ci ndax jullit manu la aji ngëm yàlla manu nekk koo xam ne moom chiffre chiffre zéro ci ci ci day nekk ci moom déedéet il ak yiw nekk na ci moom waaw te ngëm yàlla boobu bu ko deewaalee loolu rek mën na koo sauver waaw ndax laa ilaha kalimatu laa ilaha illa allah comme ci xadiisu bitaaqa bi amul dara loo xam ne luñ koy tegaloo balance loolu moo koy noot hein mboyot si xadiisu mboyot si kon yonent ma lay saab-saab mu ne al mu'minul qawi xayrun min al mu'minid wa fi kullin xayr ihris ala ma yanfa'uk ñu ngi ñëw ci law sew sew bi ñu waxoon ihris na nga xër waaw ala ma yanfa'u lépp loo xam ne en tant que jullit lu lay jariñ la bu ci gàttañ lu waaw ah, mukk non non bul ne noo man garaawul non man moom sawaay gis nga bon euh, examen bi man moom bu ma amee dix rek baax na déedéet déedéet ihris ala ma yanfa'uk concours bi bul ne man moom non man naa jàll rek déedéet fexeel génn major waaw génnal al awwal fexeel génn le premier en tête ihris ala ma yanfa'uk liggéey lu lay jariñ la ci ngay tedde ihris ala ma na nga na nga na nga xër te jàpp ko sàmm ko ci li nga xam ne moo lay jariñ ta nga ne ci waaw moo tax l'islam wootewul ci affaire bi talent ah, chômage ak ah, ak tayeel ak toog ak xooler tayeel alkaslan non jamais alkasal jamais ihris ala ma yanfa'uk bul foog ne nekk jullit a tax wala di toppatoo xam-xamu diine moo tax man daal sawaay eh, mathématique yi daal banaa ko buur yàlla mayoon na ma ci buntu kii naa mais daal damay tardeel mukk nan la lay tardeele science profane ça n'existe pas en islam lu ñu naan science bii c'est profane ça loolu loolu ça n'existe pas yàlla ubbil na la subhaanahu wa ci wàllu mathématique foncé lo waaw ko nekkalum Thalès si tu peux rawal Thalès man ngaa raw Aristote waaw ñoomin Aristote ak gaa yooyu yépp man nga leen a raw bul tënk ci sa ci sa kii dara te teewulaa nekk koo xam ne faqih ngay doon nekk le médecin xoolal boo nekkee médecin ñaata jullit nga dimbali xoolal boo nee un formateur des jeunes ñaata jeune jullit ak ñu dul ñoom ngay dimbali xoolal boo nekkee cadre fenn ba man faa dimbali ñoo xam ne sa salaire nga mën ci dimbali ñoo xam ne bu woon loolu boo teg yemoon ci SMIC gi doo ko man xoolal loolu lépp nga bëgg koo brader parce que rek yaakaar nga ne yéen ci diine loolu diine waxu la ko yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ihris ala ma yanfa'un waaw xëral ci li lay jariñ bu fi nekk te waxoon nañ la keroog bi ñuy tudd xadiis bi bu yonent sallallahu alayhi wasallam jaam bi suñu boroom dafa bëgg jaam bi buy def dara an yotti na mu defe ko ni mu gën a bu perfection amul sax nee na gën a jege li nga xam ne mooy ni mu gën a rafete mu defe ko noonu mais man moom bu ma amee comme que affaire bi bu ma amee cinq jàll naa am cinq mukk bul am cinq te affaire yi ñuy laaj vingt pourquoi pas nga am vingt ñii am vingt dañ laa gën mais bu dee ne yow effort kese la laaj pourquoi doo def effort yi ah pourquoi doo def effort yi. manaakibihaa wa kuluu min rizqihi wa ilayhi nushuur kon yaafus googu loolu lislaam de déedéet ihris alaa maa wa tawakkal ala allah nag boo ci newee ci loo man di nekk moo xam ab liggéey ab ab njàng wala ab formation walla jàng métier loo ci xër xër xër bul dema dema dem ba naw sa bopp ma ne ah vraiment là quand même mon résultat mes résultats sont vraiment mérités quand même waaw ah. ah fëgg sa dënn déedéet wa tawakkal ala allah loo man bi def ci effort nanga xam ne du effort yee lay may li ngay am de buur yàlla moo lay may li ngay am waaw wal moom mooy kiy joxe wa tawakkal ala allah mooy côté boobu mais beneen côté bi tamit loo man def ci effort wéerul ci yàlla rek man ngaa def effort yi kenn deful nga dem examen ñi deful xaaju effort boobu jàll yow jàlloo waaw foofu tamit wàkkeerlu ci yàlla dafay taxaw nga xam ne lii la dogal waaw hein kon wa tawakkal wala taajaz tabul mooy li doon wax sànk am oh waaye yow man daal je laisse je laisse tomber quoi affaire yi gars yi c'est difficile ça ça demande de carrière kii wala tajas bul yokkat yow nga def effort yu ne ba ñëw ba bout du tunnel nga bàyyi lépp mu ne rës nga des ci tunnel bi déedéet wala tajas bul yokkat bul bàyyeeku bul baisser les waaw te bu la dara dalee mu ne bu la wa in wa in asaabatka shay'un bu dara dalee wala wa in faatatka shay bu la dara rëccee wala dara dal la muy doxalu yàlla li doon wax mooy malgré effort yi nga def yépp te yokkatoo ah bu mbir mi nag defee nga échoué malgré tout ça nga échoué wala nga def lu ne mais affaire yi daal mel ni bunt bi dañ koo tëj affaire bi doxul quoi mu ne bu boobaa bul ne law fa'altu kaza lama kaana kaza wa kaza bul wax mukk naan ay way ah c'est raté il suffit de peu ma defoon lii rek ah konoonte kon doon naa moyen ah x bi laa fàtte foo te waram bi wala non te te te te te j'ai raté mon avion par malgré l'effort yi ma def yépp il suffisait de peu ma génnoon cinq minutes avant rek <coughs> waaye qul loolu dama koo tëboon qadara allahu allah <laughs> waaye waxal qadara allah buur yàlla de dogal na wama shaa'ata lu ko soob lu ko neex dong faal lay def ndax fa inna law ndax baatu law taftaxu amala shaytaan day ubbi buntub shaytaani ci yow parce que day yàq yow sa ngëm yàlla lay teg fële loolu laa doon wax ne wolof yi boo seetloo ni ñuy dundee ni ñuy kiiwee ñoom ni ñuy concevoir affaire yi après doo xam yàlla ana yàlla ci seeni dund bu lu neex amee ñu ne seen effort bopp la xamoon naa ne manula ñàkk a demee nii bu da bu ñu yàqulee ne diw ba ma génnee dajeeg moom laa xam ne duma ma baaxle wala am na ku ma catu am na ku ma wax dara feebar lii ma dal tëral ma ci jamono joo xam ne damaa waroon a participer ci dara ah lii de du neen lii de am na ku ma jógal xaaral ma seeti maaman yi bu lu neex amee mooy noonu mooy ana yàlla ko ndax mooy ubbi na kooku moom boulevard la ubbil seytaane te ak yomb wolof ak a ñoo yomb loolu nag la yonent ma lay saab doon doon aaya den mettre en garde léegi nga ne ma man nag xadiis bii nii nag xam nga law la wax mais fii nii dafa ne law istaqbaltu min amri mastadbart ay wooy bu démb doon tey te pourtant waxoon na lool bu ñu wax lool nañ rex wax rek qadarallahu wa ma sha'a fa'al buur yàlla dogal na lu ko neex lay dogal waa loolu nan nga may booleel ñaari xadiis yi insha allahu taala ñu ne la loolu en fait niñ koy boolee wallahu a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab mooy ne jaam bi bu fekkee ne jaamu yàlla daf koo rëcc loo xam ne digganteem ak boroomam la lu ko rëcc loolu daf ciy wane ak ak rëccoom wan boroomam këne ah lii de bokkul ci li nga xam ne moom nga ñu waxoon newoon nag ñoo indi ci kaw suuf ngir nga daldi ñuy ngir nga daldi ñuy ah tester examiner ñu ayyuna amalu ahsanu amala ana kan ci ñun ahsanu moo gën a amalan li nga xamante ne nii mooy jëf ah lii ma def de moom du ahsan am na lu ko gën te damaa waroon di tànd tout le temps ci li gën ngir jaamool la ko yow borom bi subhaanahu wa loolu laay rëccu waaw loolu laay rëccu mooy ni ma la waroon a jaamoo dëgg dëgg dëgg dëgg gis naa ne manoon naa gënoon a def lu gënoon rafet li ma def hein bu ko defee buur yàlla day kontaan ci jaam bopp loolu moo tax sayyidatu Aisha keroog radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne dañoo agsi Sarif mu gis ay mbërëgëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa yóbbu kii kii ana lan moo la jooyloo ne ko ana lan moo la jooyloo anu fisti ndax dangaa gis say mbërëg mooy moom mu ne ko waaw mu ne ko waa léegi looy jooyloo mu ne parce que umra yi nga wax ak sa sa saxaaba yi dégg naa ngay wax ñoom ñu transformer seen aj yi def ko umra te man manumaa def umra ah mu ne ko bul bul am dara loo ci rëccu mooy zaaki shay'un ci lii la dal nii loolu bu dee côté boobu bu ci rëccu dara parce que loolu doxalu yàlla la mooy règle yi la dikkal loolu bu ci am dara loo ci loo ciy rëccu wala loo yaakaar ne dara manqué na la dara raw la zaaki shay'un katabahu Allahu ala banati ne ko loolu lii la dal muy ay alxaydu di mbërëg mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko dogal ci doomu maam aadama ya yu jigéen yi alayhimus alayhi salaatu wassalaam neewu ko bàyyi sa jooy yi lu tax ngay jooy non xam na ne lu baax la def le fait que chantier rëcc la waaw ngay jooy ndax loolu ah wala loo xam ne mënoon nga koo gën def nu mu gënoon a rafete mu rëcc la ci wàllu sa diggante sa borom ngay rëccu ngir loolu loolu loolu ak mbaax la loolu mooy comme law bi yonent mi aleyhi salaatu salaam wax nii waaw xam nga ne loolu mënu la ubbi eh, eh, tu vois clairement que mooy man buur yàlla en tant que sa jaam reconnaître naa ne mbir mi de mënoon naa koo defe lu gën a rafet comme ni ma def waaye wax nañ la fii nii yonent bi alayhi salaam li Hanafiya yi wax te loolu mooy li gën a dëgër que law bii fii nii du law boobu de fii nii mooy ngir dalal xelu saxaaba yi radiyallahu kese la woon sinon borom bi subhaanahu wa li mu ko tànnal yónnee ko malaaka ne ko salli fi hadhal waadil mubaarak wa qul umratun fi hajja fi hajja loolu moo gën waaw waaye nag comme que bëggul woon comme ni ñu waxoon. muy def lii ñoom ñuy def lii te tamit mbir la moo xam ne comme que ñoom xamuñu ko arab yi xamuñu ko woon waaw ndax après dinañ gis ci yeneen riwaaya yi bi ñenn ñi naan ko ah mais yeneen saa salaam nan lañuy demee Mina bi mu leen ne comme fii ñu tollu ci Safa ak Marwa bi mu paree ne leen ngeen ngeen ngeen ngeen ah, ah, ah, ngeen ngeen génn ci seen kii bi seen umra yi ñuy defoon aj na tëndiwuñ xët yu nañ ko transformé am ñu naan ko mais dañuy dem Mina ngir ihlal aj bu di aj la di dem ngir aji commencé aj bi fekk ñun suñu pëy yi day day day day mani yu da ciy taq mooy fekk ñu ngi joteeg suñu soxna yi loolu yéeme na yonent saa sallam ne leen waaw ne leen loolu lépp alxillu kull waaw kon mooy entre law ak law yi bu dee côté jëf ju baax parce que loolu moo tax yeneen saa salaam li ñu naan yéene euh, li nga xam ne moom ngay dégg ñu naan yéene euh, yéene day day jox nit ki yéene dina jox nit ki daraja joo xam ne day mel ni ku jëf te loolu moom la yeneen sa salaam waxoon keroog bi ñu jógee Tabuk yaa ngi koy fàttale ko bi mu ñëwee ba jege Medina bi ñuy ñibbisi lan la saxaaba yi radiyallahu inna bil madinati aqwaama salaktum waadiyan wala qata'tum sha'ban illa kaanu ma'akum ah mooy gaay mu ne am na Medina te fekk jóge nañ Tabuk ci tàngoor wek lañ fa daj ci metti waay kenn dootuñu wax Tabuk gis nañ mu ne am na ñu nekk biir Medina ay góor yoo xam ne amul benn xur wu ñu dugg ci suñu trajet suñu suñu voyage bu metti bii wala benn yoon wu ñu xotti benn montagne wala kii yu ñu dugg xur yu ñu dugg jàngoon defaat lu metti lu dul ne ñoom daldi nañ ñuy bokk ñun fay lépp lu ñu am ci suñu dem tabu gi ba ñëwaat lépp luñ ci am ñoom dañ koy am te génn ñu Medina saxaaba yi radiyallahu anhum jaaxle ne ko kayfa ya rasulallahi sallallahu alayhi wa wa hum bil madina ne ko waa yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu nan lay nekk te ñoom génnuñ Medina mu ne xabasahumul udhr allahu akbar xabasahumul udhr ngant moo leen téye Medina waaye lu leen neex allah mujj rëccu moo tax gis nga ña rëccu waaw naan bu ma mënoon a dem bu doon lii yeneen saa salaam ne leen toog leen ñenn ñi gis nga badal ñenn ñi euh, mu dëppuloo leen ba muy séddale mu jox leen comme li mu jox ñi mu ñi fekk badal Seydina Usmaan radiyallahu mu ne ko toogal fii ndax seen soxna dafa feebar ah ba mu ñëwee di séddale lañ jóge badar mu jox ko lu mel noonu xam nga ne Seydina Usmaan radiyallahu taala bëggoon naa dem loolu mooy le fait nit ki bu boobaa mu naan neexoon ma dem fa du loolu moo taxoon Uhud saxaaba yi radiyallahu ñi nga xam ne demuñu woon Badar ñu bëggoon lool yonent saa salaam bi mu naan nañu des fii ci dëkk bi daal di def embuscade gars yi kuffaaru Quraysh yi ñoom ñu ne lañ dem parce que dañoo xemmeemoon bi ñu leen bi bi jógee Badar dañu xemmeemoon di rëccu la fekk fekkawuñ Badar waaw loolu mooy law gi nga xam ne. googu wute naag gii muy wax waaw mooy wan sa boroom toroxlu ci sa boroom wan ko ne mooy wan sa boroom ne toroxlu ci kanamam këne lu yiw gii de aka neexoon ma fekke woon ko waaw wala bu doon ne occasion bi ñëwaat na insha allahu taala doon naa ko defe lu gën a ni ma ko defe woon waaw loolu mooy law bi yonent saa sallam naan law an istaqbaltu min amri mastadbar alors que beneen law bi bi nga xam ne la ne taftaxu amalu shaytaan mooy lan amalu shaytaan mooy yow bu la affaire u àddina rëccee bu la affaire àddina rëccee nga naan xam nga mooy ñu fi wax sànk sama projet bi nga xam ne de mise en place de mise en œuvre de mise en place d'une d'une micro-entreprise n'a n'a pas été retenu par la xawma chambre des métiers xawma ñan par le tribunal oh pour tout ça il suffisait que ça ay way bu ma defoon lii kenn du ma rejeter sama examen bi bu ma deful xam nga loolu moom yëpp yëfi àddina kese la mooy loolu après yow mooy dogalu yàlla fan nga koy placer parce que sa law googu mooy dangaa bëggoon lan fenk dogalu yàlla mooy te nag bu boobaa yow manoo convoquer ne man defoon vraiment j'ai fait des efforts ay vraiment j'ai j'ai galéré plus que tout le monde gars yi fii bari nañu am ñoo xam ne ils ont eu leur vraiment sama gars yi maa leen gënoon a jàmbaar maa leen gënoon a sonn affaire bi daal bon di yow waxoo ko de mais di xaw a yëg di xaw a kii am sentiment d'injustice bu xew bu boobaa nag buur yàlla yow dalay abaissé dalay rabaissé wàcce la waaw wanle yow la mbir mi ci yow la moo tax yooyu boo boo kiiwee bul convoquer dogal de bul convoquer dogal mukk alors que bu dee lu baax la ah bul convoqué naan non bu bu dee bu dee bu dee bu dee loolu la bul convoqué lii laa bëgg wax say effort bul convoqué say effort naan bon man pourtant j'ai fait des efforts déedéet looy wax convoqué dogal <coughs> waaw nag mais man maay kan man maay kan ba doomaa war am affaire bi par est-ce que du buur yàlla mooy def lu ko neex te kenn manu ci dara fa'aalun limaa yurid la nan laay nekke jaamam wommatu ba pare foog ne samay effort tax na li yàllay maye ma am ci par force mais je suis kii man wàcc ne man mi may def du ma ne defoon na effort de combien de nuits j'ai galéré combien de nuits blanches laa def déedéet doo wax lool danga naan qadarallahu wa ma sha'a fa'al waaw qadara allahu wa ma sha'a fa'al foofu convoqué dogal bul convoqué mukk sa effort yoo def moo tax yonent bi aley saat salaam ne bu lool xewee xam nga looy wax qadara allah buur yàlla daal dogal na wa sha'a ta ko soob dong nag fa'al lay def waaw bu dee lu baax la lu baax la rëcc bu boobaa bul ne boo buur yàllaa ko dogal déedéet doo convoqué dogal de ah dara nga ñëw di dem jàkk rate julli gi hein nga rate julli gi wala nga rate vendredi bi nga dem sawaay fekk nit ñi dëpp hein est-ce taxaw naan yàllaa ko dogal déedéet doo wax lool bien sûr yàllaa dogal bu neex beeg bu naqari bi ñaar yépp moo leen dogal mais loolu du teggin ñu naan buur yàllaa dogal ma tardé jàkkaar wala buur yàlla dogal ma ma ma ma ma ma lan buur yàllaa dogal bon waaye yow buur yàlla man bëggoon naa laa jaamoo ah waaye bon j'ai pas parce que quand même man on est à Europe waaye si j'étais au Baol village natal je pourrais mais là quand buur yàlla comme si da tuumaal buur yàlla ne moo la teg ci condition yu tax mënoo koo jaam loolu moo catastrophique loolu moo catastrophique mooy bu boobaa. sa gàttañ lu ngay wax ne man la ma taq maa tuuti maa dul dara man la man la en tant que jaam man lool ngay wax mais doo ñëw naan boo ah. lii daal buur yàlla la moo dogaloon ne dara tey duma julli waxtu jeex na alors que yow bu boobaa buur yàlla na mukk ci yow la ah, ndax yow am na yoo xam ne sa seetaanum télé ma lu la ko tere woon bàyyi nga nekk di seetaan tele ba une naan ax ah waaye jàkka ja def sam xel noo jàkka ja bu ma fa demee sawaay ah waaye yow xutba bi waa ji arab lay wax te dégguma arab wala même bu dee sax da koy wax sax ci beneen langue mais sa sa langue nga naan moo waaye yow man seen xutba yooyu c'est que damay ennuyé quoi damay toog ba heure boo xam ne bu ma génnee dajeek ñuy ñuy kàbbaat yow nga def loolu gàttañ gi ci kan la mais nga du ci yow la buur yàlla ne yow la ci yow la ndax boo jëloon say matuwaay comme gaa yi nga xam ne rate ko doonoo koon rate doonoo koon rate kon law yi lool la nit en tant que jaam bu la jëf ju baax rawee danga naan aka neexoon ma bokkoon ci waaw waaw aka neexoon ma bokkoon ci aka neexoon ma bokkoon ci waaw aka neexoon ma bokkoon ci mbooloo moomu waaw waaye bu dee nag ay effort laa def ah <coughs> la ma bëggoon amut bu boobaa nga xam ne mbir yi du say effort mooy paye ah. du say effort mooy paye buur yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex yow la neex tey joxu la ko te waxu la bàyyil démissionnel bul defati mais retente waatal sa chance beneen yoon te tamit buur yàlla lum la fenkal nga xam ne tey li tax joxuma ko moo gën ci man waaw ndax mooy ki xam man xaw ma loolu moo tax al istixaara tànnloo buur yàlla ndax jaam en tant que jaam amul tànniif amul tànn amul amul amul amul amul lu muy tànn waaw fa kayfa ixtiyaaruna nan lañuy tànne ñun te mujjanteelu mbir yi dañoo ump xamuñu mbir yi moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngal ñu salaatul istixaara tànnuloo borom bi subhaanahu wa mënoo nag ne def naa istixaara affaire ba la nga bëggoon amul nga mer wala di jaan naa man de mbir mi jaaxal na ma istixaara du par force boo ko defee li nga bëgg day am xanaa yow xamoo lu muy tekki ñaari mbir a ngi buur yàlla yow mi xam xaw ma hein yow mi nga xam ne yaay dogal lu ne yow mi xam xaw ma hein yow mi man lépp laa bëgg ñaari mbir a ngi yoo xam ne danaa bëgg mbir mii nga defal bu dee moo gën ci sama diine sama mujjanteelu mbir sama àddina nga defal ma nga defal ma ko bu dee ne gënul loo nga soppil ma ko te defal ma lu gën saa su ne bur yàlla tànnal la lu dul la nga yaakaaroon ne moom ngay am nga am nga nekk fi di kaaf man daal seen listixaara gi ñuy wax jaaxal na ma mooy dangaa xamul dara rek xamoo luy listixaaraa tax tànn lool aw nga xam ne buur yàlla li mu tànn ci yow moo gën kan moo la ne boo amoon bac 2004 doo cartouche boo amoon bac 2015 doo dem sawaay nga bokk ci kenn du la kenn du la fab kenn du la fab nii Cheikh Anta nii fu nii nii nii nii nii nii Saint-Louis nii Thiès nii fen ah mais mu fànqal la lool may la ko beneen yoon nga xam ne moo gën ci yow loolu mooy lii lépp al imaanu bil qadar kon jazaakallaahu xayran ci gàttal lii lañu mën a wax mooy daal ci tënk nit en tant que jaam bu la mbaax rëccee ñaanal mooy dangay am benn sentiment ah loolu de moo ko fekkoon loolu de moom doon na gën doon na baax bokk doon na baax ci man de ndax bëggoon naa jaamu sama boroom ni nga xamante ni noonu la gëne waaw waaw waaw ndax ah ñàkk koo def de wala la ma rëcc defaw ma ko nag moo waroon de nga wàcc sa bopp bu dee affaire say effort bopp loo def looy ut mu raku la wala dogal bu la dal boo xam ne manoo ci dara nga naan il ma taxaw ne le rek xeeru dënn wi doonul woon dal sama kaw wala doonul woon laal xaw ma sama bëy yi loolu loo ci xam waaye da ngay xam ne qadarallahu wa ma fa'al buur yàllaa dogal te ko neex lay def lu ko neex lay def lu ko neex lay def kon kon ginnaaw loolu kon loolu mooy <coughs> sa laaj bi <coughs> jëlal nañu presque waxtu wi sax euh, waaye du ñu yem ci laaj bi kon tey dañuy fexe <coughs> jàll jàll continuer waaw parce que kon kon affaire bi foofu lay yem mais kon nañu jàll mooy ne kon yonent bi saa saatu salaam loolu la wax ci kaw Marwa law an istaqbaltu min mooy fa Marwa bok waxuma ci kaw Marwa ci walla <laughs> loolu dinañ ci ñëw léegi <laughs> mooy ban masala lañ waxoon ginnaaw bi mu waxee lii lépp ba pare waxoon nañ la am na masala bu garaaw bu nekk fii mooy ne xadiis bi parce que mooy xadiis Seydina Jaabir bi ah radiyallahu taala anhu boo seetloo mooy li mu wax ay xattan sabat qadamaahu ah, mu yéeg ci kaw marwa wala yéeg ci kaw safaa ba wàcc saa ñëw ba ci ba ba ba ba tànk yi samp nekk ci suuf ci xur mu waaxu waaxu bu gaaw loolu da nga tànk la ko def loolu danga naan tànk la ko defee da nga naan tànk la ko defe wala déet doon ne tànk la ko defe loolu tànk mu am yeneen riwaay yiñ la waxoon yoo xam ne day wane ne ah war na diggante Safa ak Marwa te affaire bi Seydina Jaabir radiyallahu anhu nee nañu yonent bi alei satu benn yoon kese la tawaaf la la def san yu bayna na Safa wal Marwa waaw ma ne la woon nag ci xadis bu wér bu nekk saxiixu imaamu muslim mook saxaabaan yi nga xam ne ñoo <coughs> defoon xiraan looloo taxoon nag ma ne la woon nag loolu nag moo ëpp sama bopp xam nga doon nga ma jéem a dimbali mais ma ne la danga yokk mar parce que faju ko bi nga ma naan bon comme que ñetti ñetti kii moo amoon comme que ñetti tawaaf moo amoon kon ñetti saa yu dox Safa ak Marwa rek ñu ne la mbir mi nag du lool bu lool lool mu simple sauf que affaire bi mooy benn yoon kese la waaw benn yoon kese la def loolu benn yoon kese la def euh, Safa ak Marwa ndax Seydina Jaabir moo ne lam yatuf an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wala asxaabuhu bayna safa wal marwati illaa tawaafan waaxida waaw mu ne Seydina Jaabir comme ni ko imaamu Muslim soloowe ci bunt bi shuraax yi def ci kitaabul xaj baabu bayaani anna sa'ya laa yukarrar baabu buntu bayaani leeral anna sa'ya këne dox diggante Safa ak Marwa laa kenn du ko répété mais kenn du ko répété waxoon naa la saa ça dépend waa ji aj ban façon aj la jël bu dee ki def tamattu mooy kiy umra ba pare dooru dugg ci ak ji de toute façon dina ko defat parce que umra la def ba pare léegi bu bu ilaale aj foo jaar mu defat ko waa ji nga xamante ne nii mooy waajooju waa ji nga xam ne nag moom euh, kii rek la def mooy xaj ifraat ah kooku benn yoon kese lay def parce que moom ak kese la mooy sax yu bayna Safa wal Marwa du ko répété waat ak ki def xiraan parce ki def xiraan jëfu umra yi ak jëfu aj gi ñoo bokk ñooy duggante te comme que saxaabaam yi ñu ci bari da leen neewoon ngeen def ko umra mu am ci ñoom waa zawul yasaara ñi nga xam ne comme ni Sayyidatu Aïsha wax ci xadis bi ñu gisoon ne yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ki indi woon hadiyum ak Abu Bakr Seydina Abu Bakr di baayam Seydina Omar am na ci beneen riwaay Seydina Ousmane ak ñooy ak zawul yasaara ñi nga xam ne amoon nañ possibilité indaale ay gàtt wala ay gëléem ñooñu ñoom tawaafaatu benn mooy yonent mi alayhi salaam ak ñooñu lay wax. benn tawaaf kese benn saa yu boog dox Safa ak Marwa kese lañ def imaamu Muslim ci ginnaaw bi mooy bi mu indee xadiis boobu mu teg ci benn mooy lim ci teg beneen bi